bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin wa radiyallaahu tabaaraka wa tacaalaa an qutbil caarifiin wa imaam siddiqiin mawlaanaa abul abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, ci jotaay bi weesu ñu ngi yemoon ci turu borom bi subhaanahu wa bi ñuy wax al muhayminu euh, gisoon nañ ci jotaay bi ne yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ruux mboolem jamono yi ak uh, moom mooy ki dajale mboolem mbir yi waaye mboolem teranga yi tamit ci moom la ñuy uh, la ñuy uh, daje maanaam fa la ñuy daje te fa la ñuy jóge tamit di dem ak mboolem kiimtaan yi ni ki noonu moom mooy xéewalu ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee jant yi ci yonent yi alayhi salaam ak nitu yàlla yi nga xamante ne dañuy euh, mel ni jant njolloor ci ñi ay leer yi diine lañ na yeneenti bi sallallahu alayhi wa moom muy amiin muy tur woowu nga xamante ne tamit ak la lañ ca la ca làmboo nekk noonu moom mooy ma'muun maanaam moom mooy ki ñu wóolu ki nga xamante ne mooy ki wóor ki te ñu wóolu ko sallallahu alayhi wa ci dëgg te moom mooy ki nga xamante ne kon euh, mu ngi jàkkaarloo mbir yépp ba pare di aar mboole mbindeef yi te moom dafa yor tour boobu dafa incarné tour boobu nga xamante ne moom la ñuy wax muhaymin te moom kon ku wóor la di ku ñu wóolu nekk koo xamante ne ku ku ku ku sàmm la tey sàmme fa yàlla yàlla yàlla yàlla noonu la ko considéré ni ki noonu mboole mbindeef yi noonu la mel ci foofa moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kii dàq li nga xam ne moom mooy wor ak wuruj euh, gisoon nañ tamit ci maanaam wàllu euh, taxaquq ci tuur bi ak taalluq bi maanaam nañ ci ajo ak ni nga xamante ne noonu lañ ci euh, maanaam noonu lañ lañ noonu lañ koy jëfee noonu lañ koy incarner maanaam ku ko bëgg a jikkoo naka nga koy jikkoo loolu tamit waxoon nañ ko te gisoon nañu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci gën a kawe mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy umana yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi mooy seen njiit ci nekk gi nga xamante ne moom la nekk al mu'minu wala nekk al muhayminu niki noonu euh, gisoon nañ ne waaw niki noonu tamit li nga xamante ne moom lañu xëy na foofu la ñu waroon a daaneele maanaam loolu la fàtte woon a wax amal na mooy ne. yonent bi sallallahu alayhi moom mooy maanaam moom ba gannaaw ba mu nekkee amin bu mag bi euh, waajuram bu jigéen moom mooy amina bu mag bi maanaam moom comme ni nga xam ne noonu la turam mel euh, radiyallahu taala anha ndax xam nga euh, borom xam-xam yi rahmatullahi maanaam kenn ku ci nekk dañuy def seen ci xat di wax kan moo gën a màgg ci jigéeni àdduna yi ngir ne yent bi sallallahu alayhi wa euh, dafay tudd léeg-léeg kenn ci ñoom wala alxuraan tudd ko ne moom moo gën ci jigéen ñi àdduna bi euh, xadiis yi am na am na ay alxuraan wàcc na wax ne sayyidat Maryam alayha salaam euh, wastafaynaaka ala nisaa'il wastafaytuki ala nisaa'il aalamiin yaa Maryam inna Allaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki ala nisaa'il aalamiin yent bi sallallahu alayhi wa ne kamula min rijaali kathirun wala yakmalu min wala takmalu min an-nisaa'i illa arba'a daal tudd ñeent ñooñu maanaam ne jigéen ñu bare ba maanaam góor ñu bari mat nañ waaye jigéen ñi ñeent rek a ci mat te mu tudd euh, sayyidat Maryama alayhi salaam tudd euh, sayyidat Asiya tudd sayyidat Khadija ak sayyidat Fatima euh, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in niki noonu ah, radiyallahu anhunna ajma'in ah, niki noonu am na yeneeni ah, xadiis yoo xamante ne yonent bi sallallahu day wax sayyidat Khadija radiyallahu moom mooy xayru nisaa'il alamin niki noonu waaye boo xoolee ñoom ñeenti ñee leen tuddee bàyyiwul sayyidat Aisha radiyallahu anha ànd ak ne am na xadiis yoo xam ne dafay wax ne moom mooy ki gën ci jigéeni àdduna bi tamit ànd ak ne dafay wax ne yent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ginnaaw xadis boobu daf dafa ni wa fadlu aishata ala sa'iri nisaa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta'am sayyidat aisha radiyallahu anha na mu gënee yeneen jigéen ñi nag maanaam na mu gënee mboolem jigéen ñi parce que sa maanaam mooy ni euh, sarid seen ñam la bu ñu daan togg ni mu gënee maanaam euh, xeetu mburu la bu ñu bu ñuy dëbb euh, boole kooku ndox maanaam genre soosu soosu yàpp bu am genre xeetu cere daal boo xamante ne genre xariira xeet yooyu voilà yooyu yooyu noonu loolu lay doon mu ne loolu nag na mu maanaam ni sayyidat Aisha gënee yeneen ci noonu la yeneen ñam yi yeneen yeneen jigéen ñi noonu la sarit boobu gën a yeneen ñam maanaam mooy ni gën a yeneen yi euh, loolu kon buñ ko xoolee dañuy gis ne euh, ak yeneen xadiis yoo xam te ne day tegtale ngëneelu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha yeneen xadis yi tegtale ngëneelu sayyidat Faat Khadija euh, radiyallahu anha yeneen yi di tegtale ngëneelu euh, sayyidat Fatima ci kaw jigéen ñi mboolem jamono yi euh, loolu nag moom moo indi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci ay wuute yu baree baree bari waaye ñu bari li ñu mujj tànn comme ñu baree baree bari sax ci nitu yàlla yi mooy ngëneelu sayyidat Fatima radiyallahu anha Euh, lu tax ngir ne yent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne Fatimatu bid'atun minni Fatima sayyidat Fatima maanaam ak dogit la ci man ba pare moom la sax ne maanaam moom qutbaniyatul azma amee na ci moom maanaam moom saxe na ci moom radiyallahu anha ne moom loola yeggoon na fa ci jigéen ñi moom dong moo ko mës sa am euh, ak yeneen mbir moom ala kulli xaalin kon euh, yooyu tax na ba ñu ñu bari gënale ko ndax ne daggitu yent bi moom sallallahu alayhi wasallam ala mooy gën la na lu dul moom waaye nag euh, li nga xamante ne euh, mooy laaj bi ba boppam saa su ne ci mbir mi mooy kon ana sayyidat Amina moom ana fan la bokk ci biir mbir yooyu yëpp moom nag tontu bi moom lenn rek lay doon mooy ne moom dafa bokkul ci ñi ñuy classé maanaam moom Euh, ànd ak ne ñole dafa dañoo kawe ànd ak li ñuy kawe dugg nañ ci racisation boobu ci gën ñu dugal leen ci euh, donte ñoom maanaam dañoo nekk vraiment or catégorie mais même ci seen caté ci seen nekk gi ñu nekk or catégorie dañ leen a classé ci seen biir waaye nag sayyidat Amina moom radiyallahu anha moom amul classification moom duggul ci benn classification ngir maanaam dugg gi mu dugg ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy umanaa yi ba pare moom mooy amina bu mag bi maanaam ci jigéen ñi moom mooy amina bu mag bi te loolu doy na ci tegtale doy na ngëneel ci moom radiyallahu anha mooy ne moom mooy moom la yàlla tànn ci mboolem àdduna bi moom la yàlla tànn ci ñu njëkk ñi ak ci ñu mujj ñi ba def maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom moo ci moom la yàlla jaarale leer gu mag gi nga xamante ne moom mooy cosaanu univers bi mooy cosaanu àdduna bi te mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu nag yàlla tànn gi nga ko tànn wóolu ko ci mboolem mbindeef yi ci mboolem jigéen ñi ci mboolem àdduna bi ci loo xamante ne ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi bu amoon kenn ku ko gën borom bi subhaanahu wa kooka lay indi ci jamono jooja ngir mu nekk waajur yente bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag loolu moom amul amul ku ko jege euh, loolu teraanga gu rëy googu moo tax borom bi subhaanahu wa defal ko ko te loolu am na yeneen yeneeni tegtale yu koy wane ci bu ñu xoolee ci dundam bu ñu xoolee ni nga xamante ne noonu moom mooy ni mu màggee ak ni nga xamante ne noonu la selle woon ni nga xamante ne noonu lañ ko xame woon ne boroomi leer la ni nga xamante ne noonu lañ ko xame woon ci ne euh, ak ak celletem ak ak ak ak ak te te teraanga gi mu amee ci wàllu Euh, askan ak ci wàllu jikko maanaam euh, gisaatuñu ci taarix maanaam histoire koo xamante ne mënef na ko gam-gam la ak moom koo xamante ne mënef na koo nattale ak moom loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la sayyidat Khadija radiyallahu anha di màgg ci moom yépp euh, sayyidat Fatima sayyidat Amina radiyallahu anha sikk nekku ci ne moo gën a màgg niki noonu ni sayyidat Aisha radiyallahu anha di màgg ci moom yépp ñoom moom sayyidat euh, Amina moo gën a màgg radiyallahu ta'ala euh, sikk nekkul ci ne yonent bi sallallahu bëgg gi mu bëgg waajuram moo ëpp doole bëgg gi mu bëgg soxnaam loolu amul moom moom kooku mënuñu cee sikki sàkka euh, te loolu ndegam mbir mi noonu la demee kon dañuy xam ne kon bëgg te yonent bi sallallahu alayhi du bëgg mukk koo xamante ne maanaam gënul ka mu gën a bëgg maanaam ka maanaam ka mu gën a bëgg ala kulli xaalis kooku moom moo gën ka ñu gën a bëgg waaw moo tax bi ñu ko laajee koo gën a bëgg bi mu waxee euh, euh, Sayyidat Aisha la wax radiyallahu anha te dafa fekk ne effectivement ci jigéen ñi mu doon dundal ci jamono jooju moom moo ci gën a kay moo ci gën a màgg ci lu amul sikki sàkk bëgg gi yent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon Sayyidat Aisha Euh, nekkut comme ni nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi yaakaare wala ñenn ñi di waxe foog ne dafa nekke woon benn xale bu jigéen kese boo xamante ne dafa nekkoon jànq bi mu koy jël contrairement ak ñi ci des nga xamante ne ñoom ay jeeg lañ donc nag moom kon daal euh, xëy na moom loolu la gën a bëgg moo tax mu gën ko bëgg rek noonu déedéet abadan yent bi sallallahu alayhi wasallam du xalaatee noonu euh, kii koo xamante ne tamit am na teggin ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, jaaduwut moos muy xalaatee noonu di wax euh, di di di gisee mbir mi noonu déedéet yent bi sallallahu alayhi bu gën a bëgg sayyidat Aisha radiyallahu anha sayyidat Aisha radiyallahu anha daf ko yelloo bokk na ci lii nga xamante ne moom mooy yelloo gi mu ko yelloo mooy ne euh, sayyidat Aisha radiyallahu anha sayyidina Jibril alayhi salaam moom moo indi portelem maanaam moo indi photom wan ko ko ne ko kii denc ko te borom bi nee na nga denc kii loolu sikk nekkul ci ne ka ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal ka ko borom bi subhaanahu defal maanaam euh, kooku yelloo na moo si yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën koo bëgg. ñaareelu mbir bi nga xamante ne war na tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a sopp moo sayyidat Aisha radiyallahu anha moom mooy de doomu Seydina Abubakar la radiyallahu ta'ala anha te dafa gën a ci lislaam ba l'islam di doog a tàmbali ci jamono yi mu gën a méttee jamono yi nga xamante ne fa la ngëneel di gën a saxe foofa comme ni alquran wax la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan ulaika la la yastawi man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna okay voilà maanaam Euh, ya yemul mos ci euh, euh, yéen yemul mos ci ñeen ni koo xamante ne dafa dafay dafay dépenser alalam avant fatxu di am avant maanaam ubbeeku fatxu Makka la ñuy wax foofu waaye de manière maanaam avant mbir yi yomb maanaam ki nga xam ne moo doon dépenser di xeex di def daj dayak coonam di yulli dayak coonam kooku moos yamul ak ki nga xamante ne daa bàyyi ba mbir yi yomb mbir yëpp ubbeeku muy ñëw di di participer mm, voilà naan léegi bokk si bokk naa maanaam kooku yamul <laughs> te ñoom ñëpp nag waaye ñoom ñëpp yàlla dig na leen yiw waaye nag ñee ñoo gën euh, Sayyidat Aisha radiyallahu anha moom jamono jam yi gane àdduna ak di fekke diine ji di fekkee euh, mbir yi euh, dafa fekk ne moom moom moom noonu ci la gane àdduna Euh, te noonu la màggee jamono jooja la fekkee dund li li nga xamante ne mooy méttet yépp mu dund ko kooku ak ak ak papam dund ak papam parce que papam moo gënoon a jege yent bi sallallahu alayhi wasallam yent bi sallallahu alayhi wasallam di li dem seen kër tous les jours yent bi sallallahu alayhi wasallam daan na leen gis kooku nag euh, euh, la muy jàng ak la muy xamee ci yent bi sallallahu alayhi ak na muy màggaande lee ak loola ak na muy mooñoo maanaam ñu mooñaale ko ak ak cellate googa ak ak yiw booba ak leer googa mm. ak mbaax googa kooku mënta yam ak keneen euh, beneen bi ci des moom mooy ne euh, le fait que euh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu nekk baayam loolu doo ngu doy na ngëneel maanaam Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy sa baay loolu dooy na ngëneel te lii wane ne le fait que nekk doomu Seydina Abubakar radiyallahu anhu bokk ci kër ga dafa am solo mooy ne saxaaba yi radiyallahu ta'ala bu ñu daan tagg kenn ci doomu sa Seydina Abubakar yi radiyallahu anhu dañ naan ko yéen waa kër abu Abubakar maanaam comme ni nga xamante ne noonu la Seydina Usayd ibn Khudayr wax radiyallahu ta'ala bi mu naan maa bi awwali barakatikum yaa ala Abubakar radiyallahu yaa ala Abubakar te pourtant euh, xoolal euh, euh, mooy xadis bu siiw bi nekk ci saxee te mu muy muy cosaanuk ana lan moo tax la kii wàcc tiim bi nga xamante ne xew-xew yi xew waroon a xew yëpp xew nañ ba tax tiim war a wàcc ba aaya ba wàccee maanaam yàlla indi ak woyofal gu rëy rëy ci xeet bi imagineel bu tiim amul woon ba pare ñu ne la faw da ngay am ndox ni coono di amee moo tax yéen euh, te la ko sababaloon mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha moom la caqam réerun ba mala bokk caqa bu mu àbbe woon ci sayyidat euh, euh, ci ci ci kii mu tudd magam ya sayyidat Asma radiyallahu anha mm-hmm. loolu moo tax mu ba ba caq ga réer réer ñu di ko wër après ñu amuñu woon ndox ñu daal di jàpp julli et cetera ñu ñu daal di julli amuñu woon ndox ñu julli non ñu ñu ñu ñu julli borom bi nag wàcce aaya tiim imagineel ñu moo tax Sayyida Usayd ibn Khudayr radiyallahu anha daan ne lii de du seen barke bu njëkk yéen waa kër Abu Bakar maanaam radiyallahu anhu maanaam nga gis ne kon euh, loolu le simple fait que nit ki nekk doomu Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu doy na ngëneel maanaam doy na ngëneel euh, beneen bi ci des ba war a tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp Sayyidat Aisha radiyallahu anha moos mooy ne bokk na ci mooy le fait que Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom la yent bi maanaam moom moo ëppoon xam-xam ci jigéen ñi moo ëppoon xam-xam ci jigéen ñi moo ëpp la mu jàngale ci jigéen ñi euh, te loolu te beneen mbir mi moom mooy mbir yi nga xamante ne keneen du ko xam keneen du ko xamee ndax mënuñu koo xamee ci biti yee ci ëpp maanaam nga xam ne ci biir kër gi lay xewe yooyu Sayyidina Sayyidat Aisha radiyallahu anha moo leen toxal ci anam gi mu gën a yaatoo gi mu gën a leere loolu nag benn mbir la boo xamante ne ngëneel gu rëy rëy gu mu am la gu war a tax moos yent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo sopp ci mboolem jigéen beneen mbir bi nga xamante ne war na tax ba yent bi sallallahu alayhi gën koo sopp ci yeneen jigéen ñi euh, mooy euh, euh, yent bi sallallahu mooy ne mooy le fait Euh, bi yenent bi sallallahu di génn àdduna bi yenent bi sallallahu di génn àdduna euh, moom ci euh, ci néegam la génnee àdduna te fa lañ ko robe ngëneel gu toll ne ñu rob yenent bi sallallahu ci ngëneel ci ci bërëb booba day tegtale ne bërëb boobu muy bërëb bi gën a tedd ci kaw ci ci ci ci ci li yàlla bind ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam fañ ko rob mooy suuf sa nga xamante ne fa lañ ko bindee Euh, maanaam fa lañ bindee jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam euh, suuf soosu nag fa nga xam ne fa la sax muy néegam boobu muy néegu sayyidat Aisha boobu radiyallahu anha te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sikk nekkul ci ne yàlla borom subhaanahu wa taala à chaque fois maanaam la gën ci mbir yi la koy tànnal mu tànnal ko mu génn àdduna ci bërëb boobu ci néeg boobu loolu day tegtale ci anam gu leer ci ngëneelu ki nga xamante ne moom mooy borom néeg ba te néeg booba nag moom moo ko moomoon yent bi moomu ko woon sallallahu alayhi te euh, loolu euh, preuve bi parce que jigéen yent bi soxna yent bi sallallahu alayhi wasallam seen kër yi ñoom ñoo ko moomoon yent bi moomu leen woon euh, sallallahu parce que bu doon yent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen moomoon bu mu génnee àdduna dañ koy jël yóbbu ko mi non duñ ko miraas duñ ko yóbbu baytul maal maanaam dañ ko yóbbu trésor public parce que yeneen yi alayhi salaam comme li mu wax nahnu ma'ashara anbiya la nuwarrasu dinaran wala dirhaman wa ma taraknahu sadaqa innama nuwarrasu ilman ñun yeneen yi alayhi salaam ñun loolu bu ñu génnee ñun ñun euh, bu ñu fi bu kenn du ñu doon alal dinaar kenn du ñu doon dirham ñun alal du ko doon lépp lu ñuy doon mooy xam-xam rek. moo tax lépp lu ñu ci bàyyi loolu sarax la maanaam kon ñoom moo doon yee bu doon ni kër yi yent bi moo ko moom saa sam dañ naan eh léegi nag yéen xool leen foo leen di dëkki wala yu mel noonu waaye nag kër yi moom dañ koy confisquer dañ koy nangu euh, parce que léegi trésor public moom moom kër yi waaye ba nga xamante ne dañ leen dañ ko faa bàyyi lool li mooy tegtale ne yent bi moomul woon kër ya sallallahu alayhi wasallam maanaam day def bu wutee soxna euh, maanaam daf koy wutal kër moom loolu lay def sallallahu alayhi wasallam maanaam wutul ko wutul ko voilà kër gu ngand la nag maanaam maanaam dañuy wax kër yu buyut maanaam mais mais en fait comme genre ku nekk dafa am appartement mais ngëndam kër la loolu noonu la demee woon maanaam du ne rek day wut fi kër dem fële wut fële du noonu mais voilà ah waaw mais non comme genre non dafa ngand du du du du du du comme kër gu ndaw du du comme ëtt nii rek mu am appartement fi am baax déedéet dañuy sorante waaw mais dafa nganda nag lu nganda nganda la waaw si si kër gu nganda nganda la du kër gu ndaw la voilà léegi waaye bu ñu xoolee néegu euh, Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha mi moo tax ñoom ñooy léeg-léeg mën nañu bañ di gisante mën nañu bañ di gisante voilà euh, moo tax euh, gi nga xam ne moom mooy kër Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha maanaam néegam faa foofa la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu la génnee àdduna loolu doy na ngëneel ci moo maanaam loolu mooy wane ni place boobu moo gën ci kaw suuf moo gën ci suuf moo gën arash ak kursi yu place boobu moo gën arash ak kursi yu place boobu ñu ñu rob yent bi sallallahu alayhi loolu nag euh, day tegte rek ngëneelu ki nga xamante ne moom mooy boroom néeg ba loolu moom ku jàkkaar hmm. waaw kay ma ngoog waaw góore waay léegi mooy le fait que Seydou euh, yonent bi sallallahu waxoon ne diggante fekk may rob ak mimbar bi foo loolu ab tool la ci toolu àjjana yi mooy lu ñu rawdatu sharifa mooy tool bu tedd ba nga xam ne toolu àjjana la ne aw daggitu àjjana bu nekk ci kaw suuf la maanaam kon euh, te te sikk ci ne foofoo gën a tedd ci place àjjana yi ndax fa yent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm yent bi mu ne moo gën a tedd ci place àjjana yi loolu nag Euh, beneen ngëneel la boo xamante ne maanaam kon kam niig booba ko moom doodu si nekku ci ne kooka mm-hmm. euh, le fait que yent bi sallallahu alayhi gën koo sopp lu jaadu la waaye mm-hmm. yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, beneen mbir bu war a tax mu gën koo sopp te lii nii jombul xam nga léeg-léeg mën nga ne non mais loolu yent bi xamul woon loolu xamul woon ne loolaa dana am ji waaye dañ naan la ahan kay loola jombut woon foo xam ko ndax xadiisu Xuzayfa bi radiyallahu ta'ala anhu bi yent bi ne yent bi sallallahu alayhi Euh, moom xam na xam-xamu ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi te xadis boobu mi ngi ci Sahih imam Muslim rahimahullah maanaam kon ce qui veut dire que loolu jombul woon moos moom moo xam ko beneen bi ci des moom mooy euh, mooy le fait que sayyidat Aisha radiyallahu anha nekkoon ki nga xamante ne moom moo euh, ci ci dënnu yonent bi sallallahu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dënnum la génnee àdduna ya subhanallah nee na euh, nee na tuflitam ak sama tuflit jaxasoo nee na euh, ci sama diggante euh, dënn bi ak sama put gi fa la génnee àdduna loolu loolu maa bay na sadri wa naxari foofu la génnee àdduna sallallahu alayhi wa te loolu tamit beneen ngëneel la boo xam ne ba ngëneel gu rëy rëy la te subhaanallah comme ni ñu ko waxee woon ci euh, durus bulughul maram yi borom bi ba mu tànnee sayyidat Aisha radiyallahu taala anha euh, euh, dafa def ci moom sëkk rek dund maanaam sëkk rek dund la d'ailleurs boo xoolee tur bi maanaam Aisha maanaam Aisha ñu ngi jóge ci Aisha Aisha bi tekki dund na maanaam le verbe vivre hmm. voilà vivre Aisha kon maanaam Aisha nga xamante ne tur tur boobu borom subhaanahu wa taala le fait mu tànn sayyidat Aisha radiyallahu taala anha may ko secret dund googu def ko ci moom loolu dafa waral maanaam boo xoolee la tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam génn àdduna fekk tuflitu déglul sayyidat Aisha radiyallahu anha ak tuflitam moom ñoo takkaloo loolu day ishaara maanaam day wane day junju ne borom bi subhaanahu wa taala daf ñuy jàngal ne yonent bi sallallahu bu mu fu jugee ci zaahir itam jugewu fi ci baatin maanaam ngir ne dafay prolonger continuer di dund ba pare ci néeg néegu néeg boobu mooy néegu dund kii dund ki incarné dund ki nga xamante ne maanaam euh, euh, tuuf li tam moo jaxasoo ak tuuf euh, ba pare ci kaw dënnam la génnee àdduna maanaam yooyu yëpp day tekkale maanaam ne borom subhaanahu wa daf ñuy isaara maanaam daf ñuy junj ne ñu mu yent bi kat sallallahu alayhi wa sallam jógewu fi rek ci zahir nii rek mbir yëpp jeex nga ne Euh, lépp tàbbi na géej déedéet dafa maanaam ba mu fi jógee itam daf fi comme niñ koy waxee maanaam wolof yi dañ koy wutal tur bu rafet te bu approprié mooy daa làqu maanaam euh, tur woowa wolof yi wax looloo wax nañu dëgg maanaam euh, daanaka wax seen wax yi daanaka bii bokk na ci gën a rafet mooy le fait que ñu naan daa làqu voilà <laughs> loolu voilà beneen bi def mooy ne sayyidat Aisha radiyallahu anha malgré loolu yëpp mooy ne li mu liggéey ci l'islam moom dafa mel ni junjoon nañ ko sànq le fait mu nekk ki nga xamante ne bi muy génn àdduna yéen sallallahu alayhi di génn àdduna euh, loolu tamit beneen mbir la mooy at ak juróom-ñett te fukki at te fukk ak juróom-ñett mooy xayu maanaam mooy xayu maanaam loolu loolu yëpp beneen mbir la buy buy buy bu mag buy ay ishaaraat yu bare bari la voilà ishaaraat yu bare bari la maanaam kon ngëneel sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam ci gàttal daal mooy ne ba pare beneen bi ci des moom mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa ay jikko yu rafet a yoo xamante ne euh, maanaam dafa mën muñ dafa dafa wéeru woon ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ragal yàlla nekk ku xamante ne nattu yi li muy bëri bëri li kawe kawe kawe loolu yëpp sayyidat Aisha radiyallahu daf ko daan muñ beneen bi ci des am na yeneen i ngëneel yoo xamante ne euh, am na ko mooy ne ay aaya alquran dañoo wàcc ngir jëmmi maanaam ngir seetal ko ci tuuma gu rëy boo xamante ne dañ ko ko tegoon te natt boobu noonu dafa rëy rëyaay boo xamante ne ci moom rawatina ñoom ci jamono jooju xam nga bu doon jamono jii nga xamante ne daanaka loolu bon déshonneur la certes mais euh, melul comme jamono jooju jamono jooju moom beneen affaire la maanaam dee sax a gën maanaam xeetu tuuma yooyu deewoo ko gën voilà deewoo ko gën mais sayyidat Aïcha radiyallahu anha ànd ak loolu yëpp muñ ko euh, anam ci anam gi mu gën a rafete ci anam gi mu gën a sell euh, beneen bi ci des moom mooy sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha maanaam kon aaya yi nga xamante ne dañ koy jàng te mu nekk subhaanallah ci sóoratu nuur maanaam ci saar bi nga xam ne moom la yàlla tuddee leer maanaam nga xamante ne euh, loolu beneen mbir la buy wane ni sayyidat Aïcha radiyallahu anha même bu fekkente ne bitim yëpp maanaam bit maanaam dafa mel ni nit ñi ci biiti waaye léppam leer na te subhaanallah euh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh wax radiyallahu ta'ala anhu nee na man gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci diwaanu saalihiina mu indaale njabootam mu indi sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala indaale ñoom sayyidat Khadija radiyallahu anha indaale njabootam ba ci sayyidina Hasan ak sayyidina Husayn radiyallahu ta'ala anhu ajma'in waaye nee na gis ne leeru sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ëpp leeru sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha maanaam kon mu am benn mbir moo xamante ne daf ñu koo daf koo leeral foofu maanaam mooy lan daf ñu koo leeralal bu baax muy ngëneel maanaam muy ngëneel gi nga xamante ne moom la lay borom xam-xam yi di wuute rahmatullahi alayhim ci la sayyidat Khadija ak sayyidat Aisha radiyallahu anha kan moo gën ci ñoom ñaar maanaam le fait que sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala ëpp leer ci diwaanu saalihiina maanaam mooy wane ni maanaam mu ëpp leer que sayyidat Khadija radiyallahu anha mooy wane ni kon sayyidat Aïcha moom moo gën waaye ngëneel googu dafa maanaam loolu la ñuy wax euh, loolu fadlu nisbi la maanaam ngëneel la goo xamante ne dafa relatif li tax mu nag moom mooy dafa am ci mbir yoo xamante ne sayyidat Khadija radiyallahu anha moo ci gën am nag mbir yoo xam ne sayyidat Aïcha radiyallahu anha moo gën. waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha le fait que mu mujjee diini ji ba pare ca gannaaw ga mu jàngale ko ba pare gis ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tasaare ko am ay taalibi yu baree bari ci saxaaba yi sax radiyallahu anhu ak ci taabeen yi nga xamante ne ay góor ak jigéen mu jàngal leen diine ji loolu moom moom moo moo ko jox ngëneel gu rëy gi waaye sinon sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha moom am na ngëneel yoo xamante ne moom moo jiitu maanaam mooy le fait que mu am ngëneel yoo xamante ne da koo am ca njàlbeen gi ci dépenser gi mu doon dépenser ci alalam ci muñ gi mu doon muñ ci jamono yi nga xamante ni moom la gën a jafe di dalal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam et cetera ci jamono ji nga xamante ne ci la ko gën a soxlaa ak yu mel noonu loolu tamit day wane gëneelu sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha ci kaw sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mais ci côté boobu mm-hmm. sayyidat Aisha radiyallahu anha gëne ko ci beneen côté bi mooy côté xam-xam beeg yu mel noonu voilà léegi euh, léegi sayyidat Aisha radiyallahu tamit yow am na yeneen i ngëneel yu mu am yoo xamante ne euh, jigéen yonent bi sallallahu alayhi yëpp kenn amu ko ci mooy ba nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne yaa yaa yaa yaa nisaa an-nabi in kuntunna turidna allaha wa rasulahu euh, in kuntunna turidna dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu fa sawfa yu'ti allahu euh, Euh, fa sawfa yu'tikum fa sawfa yu'ti Allahu euh, minkum ajran azima maanaam euh, aaya yooyu bi ñu wàccee nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa ne yéen jigéeni yenente bi sallallahu alayhi wasallam man kaana minkunna yuridu dunya wa turidu dunya wal wa in kunna in kuntunna turidna dunya wal wa zinataha képp koo xam boo fekkente ne da ngeen bëgg àdduna ak li nga xam ne mooy taar-taar in kuntunna turidna dunya wa zinataha fa ta'alayna ñëw leen xool subhaanallah yàlla moo ne yenent bi déglul li yàlla wax nee na yenent bi sallallahu alayhi wasallam dana jigéen yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam yéen su fekkente ne àdduna ngeen bëgg ak taar taaram maanaam ak euh, yi ci kii ñëw leen man maanaam waxul yenent bi de déedéet yàlla ne man maa leen di bàyyi bàyyi win wu rafet <laughs> ànd ne danaa leen euh, jox loo xamante ne dangeen ci mën a dund dund yu wu rafet waaye man libeere naa leen bu boobaa maanaam yàlla moo ne libéré na leen bu boobaa waaye su fekkente ne dangeen a bëgg nag yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne dina leen xel sef na a jox ah, pay gu rëy rëy rëy rëy aaya boobu ba mu wàccee fekk booba mooy jamono ji nga xam ne dafa metti woon parce que xam nga sayyidat Aisha radiyallahu anha euh, d'ailleurs wax na ko te loolu day wane ngëneelam itam parce que gënoon a ndaw ci groupe boobu gënoon a nekk xale maanaam kon loolu li muy tekk moom mooy euh, nit maanaam boo gënee fragile def na ko comprendre euh, waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha xoolal lam lam doon wax mu wax Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu mu ne ko ñun daan nañ toog fii eh, hilaal ñëw maanaam mooy weer yu feeñ après ñu dem ba weneen weer wi feeñaat beneen weer feeñaat kon maanaam muy ñaari weer yu tegaloo yoo xamante ni ci kër yi fii nii du ñu am eh, du du kër yi ci kër yëpp cin du fi tàkk ñu ne kon loo leen doon dundee mu ne xanaa ñaari ñu ñuul ñi al aswadaani ñaar ñu ñuul ñi te mooy lan mooy tàndarma ak ndox euh, boo xoolee loolu situation boobu dafa difficile quand parce que euh, euh, bon du ma ne man xamuma ko de mais lu leer laa wax bariwul ñu koy jigéen ñuy nangu situation bu mel noonu voilà maanaam parce que bu fekkente ne jigéen ji moom amal na boppam. ba nga xamante ne danay mën di togg sax moom mën naa toog bu la bëggee moom mën naa toog waaye su amut amu ngeen nar a dundee tàndal mag ndox tàndal mag ndox tàndal mag ndox pendant deux mois non non day bañ loolu non non day bañ non loolu en tout cas li ëpp ci jigéen ñi mënuñu ko muñ li ëpp ci jigéen ñi mënuñu ko muñ ak góor ñi sax su ma njëkkee mooy su fekkente ne amal na ko boppam mën na ko am loolu du problème mais bu ko mënuta am ba situation boobu rek ne fi tàndarma ndox kese kese kese du ko dundee pendant deux mois loolu moom euh, man en tout cas euh, du ma ne amut waaye lu ma leer laa wax ne mooy ne jafe na ku ko mën a muñ Euh, léegi boole koog loolu maanaam liñ naan yàlla dikk maanaam mooy gars yi xéewal ñëw yent bi sallallahu alayhi wasallam jël lépp maanaam butin de guerre mu jël lépp joxe séddale gars jigéen ñi nag ñëw ne nag ñun xam nañu bu mettee bu mënul nangam nangam waaye nag vraiment situation bi nangam nangam affaire bi daal ñu daal yàlla nag wàcc aaya bi ne yéen jigéen yéen tamit voilà maanaam en euh, ku ci bëgg a dem daal ku ku mënta toog muñ daal maanaam moom maanaam en gros loolu la man daal ci moom sama yenent la sama xarit la mooy sama soppe waaw sam ku ko mën a muñal daal toogal danaa la fay fay goo xamante ne kenn du ko am ku dul yow waaye ku ko mënta muñalit garaawul man libéré naa la demal ce qui veut dire ni yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam du ne sax subhaanallah maanaam du ne sax moom moo naan soxna si wàcc naa la déedéet yàlla moo ko wàcc naa maanaam ce yàlla moom ci boppam moo koy bàyyil boppam moo naan ko itam toogal téye naa la loolu yëpp day wane ni borom bi subhaanahu wa sopp yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam fa ko teg foo xamante ne vraiment tegu fa kenn. waaye bu ñu xoolee événement boobu ba mu xewee sayyidat Aisha radiyallahu anha moom moo njëkkoon a tànn toog mu njëkk a tànn toog ca gannaaw ga ca la ñeneen ñëw tànn toog loolu yëpp day wone kon gënal gu mag gi sayyidat Aisha radiyallahu ci kaw ñeneen ñi waaye ay la yéwén su fekkente ne eh, eh, sayyidat moo am gënal yooyu ba tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam soppe ko woon noonu Euh, niki noonu mu sopp sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha tamit noo xamante ne euh, sayyidat Aisha radiyallahu da ko doon fiiri ngir màggaay sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha ak sopp gu rëy gi ko yonent bi sallallahu alayhi soppoon euh, su fekkente ne ñooñu la soppee noonu niki noonu noonu lay waxee ki nga xamante ne maanaam moom moo ko meññ mais daggit la ci man lu ko neex ku ko def ku ko ku ko ku ko neexal neexal nga ma waaye ku ko naqaral naqaral nga ma euh, vraiment jarul ñu yeggalee conclusion yi ku nekk xam na ne yaayam fa mu koy teg du ko teg du du du du du du maanaam mënuñu ko mesurer duñ ko mën a mesurer duñ ko mën a mesurer dafa nekk koo xamante ne radiyallahu anha euh, dafa féete kaw ñépp ci ci loo xamante ne ci lu ñu ci ci lu ñu ci lu ñu joyal la ci loo xamante ne amul benn euh, euh, neen luñ koy rek te bokk na ci mooy moom mooy amina bu mag bi radiyallahu anha moom mooy amina bu mag bi mooy ki nga xamante ne moom la yàlla wóolu ku mag ki moom mooy ki nga xamante ne moom ci maanaam Euh, euh, euh, groupe umana u yooyu nga xam ne mooy nitu yàlla yu mag yooyu moom maanaam place ba mu ca am mooy place bi nga xamante ne keneen amu ko ca benn kenn rek lañu mën a leer ne moom am na ko te mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam mais buñ ko ca génnee maanaam mëneefu koo askanale keneen te bokk na ci liy dëgëral lool mooy xadis yi donte xadis yu wirut la waaye ne yent bi sallallahu alayhi ne dem na ci bàmmeelu baayam ak maanaam ci waajuram yi bu góor bu jigéen ñi mu ñu ñu dekkal leen mu mu waxloo leen baatu seede yi ñu bokk ci xeetam maanaam ci gëm ko dëggal ko doog ko doog a àdduna maanaam loolu yëpp day tegtale maanaam euh, donte wérut xadis yi mais euh, day day tegtale ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci waajuram yooyu et ki nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy jaamu yàlla bu mag bi ndax moom mooy maanaam la la la ci gàttal bu ñu bëggee wax wax ji dañ naan la euh, maqaama yi gën a kawe yëpp maqaama yëpp benn gënu ci kawe maqaama ubudiyya al max mahda maanaam nekk koo xamante ne yow yàllay kese nga maanaam ci jaamu yàlla yi rek nga ne ci anam gëmu gën a mate beneen bi ci des mooy beneen wàll gi moom mooy ne ci ni ngay euh, nekkee maanaam ginnaaw parce que ñaari volet la dafa am volet bi nga xamante ne sa diggante la ak sa borom kese ak beneen bi nga xamante ne mooy le fait que nga koy jaamu yàlla ngay jaamu kese mu am beneen volet bi nga xamante ne moom mooy volet wu euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala wóolu gi mu lay wóolu missionné la ñaari volet yooyu la. li tax umanaa yi ci afraad yëpp yëpp ñu gën cee kawe mooy ne gannaaw ba afraad yëpp dañoo nekk ñoo xamante ne seenu pay kenn du ko lim kenn du ko natt dañoo nekk ci euh, xadara mooy pay bi dañoo nekk ci pay ba mooy xadara yàlla bi nekk fa bu baax <laughs> ah, fa sax fa nekk ak borom subhaanahu seen xol nekk lu dul ci borom bi subhaanahu wa nga xamante ne dañoo am xayaman maanaam mooy loolu lañ doon wax ci jotaay bi weesu nga xamante ne seen xol dafa nuur ci leer yàlla ba nga xamante ne gisuñu dara lu dul yàlla seen adduna bi bu ñu koy xool ñoom luñ gis dara ñoom adduna bi non yàlla rek la ñuy gis ce qui fait que ñoom euh, bu nit ñi day gis leneen ñoom yàlla lañ gis ce qui dañuy nekk nit ñi mais malgré loolu yëpp dañuy wàcc dañuy am benn redescente bu ñuy def mais ba tey wàcc googu ñuy wàccaat ci seen diggante ak seen borom la ba tey subhaanahu wa maanaam ngir dissimulé wu ngir wàcc seen bopp ngir mel ngir nuróog nit ñi ngir nuróog mindi fi mais ñoom kenn du leen yabal fenn maanaam borom subhaanahu wa taala yabalu leen yónniwu leen joxu leen benn mission lenn rek la leen defloo mooy ñu teg toog ci wetam nekk ci wetam Euh, amee maanaam di di di di contempler borom bi subhaanahu wa taala ak di ko seede loolu rek la leen yàlla defal joxu leen benn cër gis nga tey boo leen doon comparer ci kii da ngay ne euh, benn am na benn euh, mu ngi mel ni ki nekk ci pale bi maanaam mi ngi ne mel ni ki nekk ci pale bi pale pale de la république maanaam Élysée nekk fa peuple bi xamuñu ko. Euh, waaye lépp luy dox ci peuple bi maanaam politique ba maanaam moom moom moo koy wax président maanaam moom moom ci conseil yu mag yi la bokk président du dogal lu mu ko lu mu ko waxu mais nag peuple bi xamuñu ko ba pare kenn inscrire ko ci ne par exemple moom kat euh, numéro comptam nangam la euh, ñu ñu inscrire ko Banque de France loolu amu ko voilà mooy homme de l'ombre voilà kay ma ngo de l'ombre total moom homme mais vraiment total amul ku ko euh, maanaam amul amul amul amul amul amul salaire hmm? voilà amul salaire voilà du rendre compte parce que peuple bi sax déjà xamuñu ko amul salaire amul dara caisse noire gi nag moom la yor maanaam fa la président ñemee tibb fa muy tibbe moom foofu ñeme na faa tibb kenn du ko laaj dara euh, ba pare lu ko neex la koy dépenser kenn du ko poser question ne ko lu tax nga dépenser lii wala lu tax nga dugal lii fii afraad yi bu ñu leen doon melale à peu noonu lañ leen di melale maanaam dañ leen di melale comme ñi nga xamante ne euh, moo tax euh, kooku noonu ñooñu noonu premier ministre amul doole ci seen kaw Euh, niki noonu chefu assemblée nationale président de l'assemblée nationale wala bu sénat amul doole ci seen kaw soo bëggee melale afraad yi ci gàttal maanaam noonu nga leen di melale noonu lañ mel ak borom bi subhaanahu wa par rapport ak yeneen xeetu wàll yi maanaam waa ahlu diwaan li ñuy màgg màgg màgg nekk ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ñëpp ñooñu ñoom amuñu ci ñoom gis-gis amuñu ci ñoom euh, amuñu ci ñoom benn pouvoir te léeg-léeg sax dangay gis waa alu diwaan ba waa alu jeex duñ leen xam duñ xam duñ duñu xam ñooñu ñooy ñan te ñooñu nag am na ci ñoo xamante ne ñoom ba pare maqaama bi ñuy yore mooy maqaamatul qutbaaniyya heureusement la ñuy yor ñoom comme qutbu bi la ñuy mel ñoo sauf que qutbu bi comme kenn rek lay doon donc moom moo yor maqaama bi nga xamante ne tam moom ci côté xilaafa maanaam lu fait que moom mooy xalifa yàlla moom lañ jox yenn pouvoir yi comme gis nga premier ministre wala président assemblée nationale ni mu amee yenn pouvoir yi que les ba la amu ko ñoom it afraad yi noonu la demee ci côté boobu xut xutb bi moo leen ëpp doole moo leen moo leen moo leen moo leen gën a kawe ci côté boobu ba pare xutb bi tamit la lépp luy xew maanaam ci moom lay jaare maanaam ñoom ce qui ñoom la ñuy joti ci moom lañ koy jaarale comme banque bi la mel xutbu bi mooy bu boo ko bëggee ko xam jëlal exemple banque boo xa boo xamee luy nu banque di fonctionner rek xam nga bu ni muy mel maanaam mooy banque mooy lan banque mooy day nekk fii muumut dara banque bi muumut dara am na nag lu mu moomal boppam waaye euh, salaire yi ñuy verser maanaam salaire yi moom ci moom lay jaar lay transité ce qui fait moom après moo koy séddale maanaam nit ki bu ñu ko vi maanaam bu bu liggéeyee ba weer yu dee moom dañ koy viréel salaire am mais ci banque bi dañ koy viréel mais banque bi moomu ko amul droit jël xaalisu jàmbur mais après bu waa ji ñëwee moom day daal di mën a récupérer xaalisam ba pare dañ ko ko fay dencal xutb bi noonu la mel. mooy ki nga xamante ne lépp luy xew ci àdduna bi yàlla ci moom la ko jaarale même bu fekkente ne moom ci jëmmi boppam maanaam cëru jàmbur mënu ko téye maanaam moo tax xutb bi du dogal. amul dogal ci ja ci yëfi nit ñi ah moom responsabilité rek la am ci mbir mi maanaam lu yàlla def la moo tax bu du yàlla de walla du yàlla hmm. euh, <laughs> voilà maanaam <laughs> moomul nit ñi déedéet moom tamit jaamu yàlla la comme ñeneen ñi sauf que moom yàlla da koo tànn euh, ba lépp lu nekk ci ñeneen ñi day ne ci moom. maanaam maqaama yi ñeneen ñi am yépp ak ngëneel yi ñu am moom daf koy amee ba pare dafay nekk koo xamante ne moo leen di euh, moo leen di sédd maanaam moom ci moom la lépp yi jaare comme banque bi ni mu nekkee ki nga xamante ne euh, comme banque bi ni mu nekkee euh, ki nga ki nga xamante ne maanaam lépp luy tukkee ci ci ci ci maanaam lu waa ji war a am ci salaire rek faw day daal di jaar ci moom léegi euh, mais afraad yi ñoom afraad yi ñoom xutbu bi benn pouvoir lay am ci ñoom mooy bu am na ñu mu ca xam mooy de leen mooy la xafat ko muy xam ne kii mooy musée kii mooy diw ah kii de Samba jeex na après ginnaaw ba mu xamee ni kii sàmba xamul ci moom leneen xamul ci moom leneen lu dul ni kii mooy Samba. voilà léegi beneen mbir bi nga xamante ne ñoom la moom la afraad yooyu particularisé woo te lu lu lu lu lu lu lu kii la mais du du afraad yépp daf ci am ci ñoom mooy ñoo xamante ne ci biir aqtaab maanaam ci biir ñoom dafa am ñu moom mooy mafaatix yu mag yi daf cee am ñoo xamante ne ay xut maanaam ñoom maqaama xutb bi lañ am sauf que Cheikh euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala moo leen tànnal boppam ba pare nëbb leen maanaam ndax ji ndax ñoom fii gi ñuy fii ci maqaama katmiya bu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ce qui fait keneen du xam ku dul ñoom du xam seen maqaama du xam du du leen xam ce qui veut diir que ni ñaari possibilité rek am mooy soit dañuy bokk ci ñi nga xamante ne dañuy làqatu complètement kon kenn du leen mën a mesurer man day làqatu complètement ce qui veut dire que ñoom duñu xam seen existence wala ñu nekk ñoo xamante ne dañuy feeñ waaye euh, même ñoom buñ leen gis duñ leen fokk lu dul ay nitu euh, maanaam fi dañ leen di séddee rek maanaam ñoom par rapport ak seen gis-gis foofu mën a yem waaye loolu moom moo tax kon ñooñu ñooñu ñooñu nag maanaam mooy afraad yi comme boo xoolee ñu may wax sax mooy afraad yi am na ci ñoom ñoo xamante ne ñoom la ñuy wax umanaaw yi ñoom nag ñooy seen patron yi ñooy seen chef yi euh, ñooñu la yent bi sallallahu alayhi wasallam nekk amin bu mag bi maanaam umanaaw mhm. ci biir xeetam tamit la wax ne amin bi maanaam ki ci gën a mag ci ñoom mooy c'est euh, euh, voilà ibnul Jarrah radiyallahu ta'ala anhu ah Seydina Abu Amir ibnul Jarrah radiyallahu ta'ala Euh, waaye am na euh, ka kam ka ka nga xamante ne nag gannaaw moom ngir nëbbu gëmu nëbbu dafa jéggi dayoo ba xel ya duñ cay dem moo tax da gis bu ñuy wax ci jigéen ñi baax ñi wala ñi gën dangay gis ne euh, Sayyidat Amina radiyallahu anha daanaka nit ñi maanaam si xelu nit ñi duñ ca dem wala daañu wax rek moom de ku baax la woon waaye da néewloon lislaam naan ndax dax dañ maanaam tellement que dafa nëbbu loolu nag afraad yi noonu lañ mel nag afraad yi ñoom noonu lañ mel maanaam ay nit lañ ñoo xamante ne def na leen askan lek mbaax ak sellate def na leen askan late ak njullite waaye fa lañ yem maanaam nit ñi duñ leen mën a duñ leen mën a calculer euh, kooku maanaam ku mag ki nag ka mag ca ñoom nga xamante ne euh, dafa làqatu ngir mag màggam màgg ci bunt boobu moom mooy sayyidat Amina radiyallahu ta'ala anha voilà di waajur yent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moom moom mooy wane maanaam màggaayam maanaam loolu day wane vraiment màggaayam te euh, yent bi nag sallallahu alayhi wa sallam mooy ci incarné ñaar yëpp maanaam dafa incarné maanaam le fait que muy volé yàlla borom bi subhaanahu wa taala euh, moom digganteem ak borom bi subhaanahu wa taala maanaam ubudiyya gu mat gi te loolu noonu ki ko incarné keneen ki làqatu tamit ba nëbbatu mooy baayam baayam Abdullah mais côté beneen côté bi nga xamante ne moom moo incarné maanaam dépôt bi euh, amaana gi kóolute gi yàlla joxe euh, ba pare wàcc ci mbindeef yi di leen jariñ ci anam gi gën mat moom mooy yaayam tax parce que yaayam boo xoolee maanaam ni mu incarné e, e, ni mu ni mu ni mu incarné loolu bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam e, lii wane ni yaayam dëgg-dëgg da ni mu ko incarné façon boobu mooy ne la fait yaayam nekk ki nga xamante ne moom moo ñu indil gënal bi gën a màgg mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom sikk nekkul ci ne loolu mooy li gën a màgg muy gën parce que borom xam-xam boo xoolee nitu yàlla yi dañuy d'accord ci ne maanaam laylatul qadr li muy foor foor foor dañu dañu ne euh, par exemple gudd maanaam gan ak àdduna yonent bi sallallahu alayhi moo gën a màgg te su fekkee ne ne loolu gan ak àdduna yonent bi sallallahu moo gën a màgg laylatul qadr kon lan ngay xalaat ci ki nga xamante ne moom moo ko indi ci àdduna kon yooyu yëpp day wane vraiment màggaay maanaam euh, buntu maanaam buntu màggaay boobu ci sayyidat Aïcha ci ci sayyidat euh, Amina ah radiyallahu ta'ala anha et que ñaari volets yooyu tamit maanaam ñaari volets la yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel la maanaam vole côté bi nga xamante ne nit ki day nekk jaamu yàlla te nangu wut nekk leneen lu dul jaamu yàlla voilà maanaam euh, loolu dafa essentiel. dafay dafay wàcce boppam ci kanam borom bi subhaanahu nekk ki nga xamante ne nangu wuta incarné leneen lu dul maqaama boobu parce que leneen loo fi jéem a incarné rek leneen loo fi jéem a euh, nuru rek leneen loo fi jéem a doon rek maanaam dangay ngay nekk euh, euh, maanaam da ngay wàcce sa bopp dangay ngay wàcce sa bopp loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhaanahu wa taala ne moom day boo xoolee ñaar yi mu ko tudd yépp ci bu ñu xoolee ci ubudiyya gi comme fi nga xamante ne moom la koy wax tout ne moom day euh, suñu jaam la teranga yi mu ko defal yépp boo ko xoolee comme ni ko niñ koy faral di waxee noonu niñ ko xamee mooy da ngay gis ne ci maqaamu ubudiyya boobu la euh, ab maanaam daf de de de de comme ni subhaanallazi asra bi abdihi laylan comme guddi gi nga xam xamante ne jaam euh, jaamam bi la ci tukkil ki nga xamante ne moom mooy Euh, euh, euh, li nga xamante ne wa innahu lamma qaama abdullahi mi nga xam ne moom jaamu yàlla boobu taxaw na am di woon nit ñi di leen jëme ci yàlla li nga xamante ne noonu la nekkee ki nga xamante ne même ci volet yu bare bare wàcce gi wàcce moom ci alquran dafay wax ne alhamdulillahi alladhi nazala ala abdihi alkitaba anzala ala abdihi alkitaba tabaraka alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan astaghfirullah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan Ah, ah, tabaaraka alladhi nazzala al-furqaana ala abdihi li yakuna lil aalamiina nadhiira maanaam ah, wàcce gi nga xamante ne moom la wàcce alxuraan ci moom mu tuddee ko xeet maanaam mu jox ko turu ne moom jaamu yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul nanguwut a nekk lu dul jaamu yàlla la fait que mu naan man de maanaam abdu abdul ana abdullahi wa rasuluhu man maay jaamu yàlla bi waaye maay yenantaam maay ki mu yónni sallallahu alayhi wasallam loolu yëpp teg tegtale ne maanaam euh, maqaama bi nga xamante ne moom mooy bi ñu gën a convoité bi nga xam ne moom la ñëpp gën a bëgg mooy tey dem ba nekk jaamu yàlla ay kese dem ba nekk jaamu yàlla ay kese nit ki bu demee ba nekk jaamu yàlla ay kese nanguwut a nekk leneen lu dul jaamu yàlla kese loolu moom mooy am na maanaam mooy maqaama bi gën a rëy loolu moom moo tax euh, ki muus du wut euh, yeneen cër yi ñuy wax yëpp yi ñuy tudd yëpp qualificatif yu rëy lu ñu rëy rëy rëy lu ñu rafet rafet rafet moom du leen wut du sax maanaam tey fi mu toll euh, même bu ñu ko proposé woon sax ne ko euh, euh, nekk nekkal nekkal kenn ci waa diwaan wala kenn ci mm, mm, ñun maanaam ñun lan la borom xam-xam yu mag yi nekkal ab sëriñ nekkal kilifa nekkal nangam nekkal lii moom loolu yëpp gënalu ko li ko gënal bu muusee laa wax mooy day nekk jaamu yàlla maanaam looloo ko gënal loolu moom moo koy gënal ndax. Euh, loolu moom mooy li gën a kawe lépp te yent bi sallallahu alayhi wasallam la mu doon ma ngi koy doon ngir ne jaamu yàllam la ngir ne jaamam la euh, waaye bu ñu xoolee euh, ki ci des beneen volet bi mooy wóolu gi nga xam ne naw la rasul ah, rasulun karimun zu quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in samma dooga indi amin boo seetloo maqaama yim ko tuddal yépp ba mu ci mujjee mooy ne amin voilà voilà wax ji alquran ji kii koy wax yonent la bu tedd mu tudd rasul karim mu ne zu quwwatin boroom kàttan la inda zil arsh foofu ba ki nga xam ne mooy boroom arsh bi mooy boroom subhaanahu wa ta'ala kooku la ku am ak jàppandi la foofa maanaam ku fa am place bu rëy rëy la voilà ba pare mu taa ku ñuy topp la sàmm foofa waaye amiin ku ñu wóolu la maanaam nga gis yi maqaama yi ñu ko tuddal yépp ak li nga xamante ne moom lay transcender mbir yépp maanaam parce que yooyu koo xamante ne euh, dañoo tudd na yenent la ba pare ne ku tedd la tedd fa borom bi subhaanahu wa taala am dajale mboolem xeeti teraanga yi ba pare nekk borom kàttan boroom kàttan gu mat sëkk euh, euh, nekk koo xamante ne ku ñu topp la ba pare mu leer na dañ koo topp ci mboolem àdduna bi malaaka yi dañ ko dañoo wommatu ci moom te loolu ku ci bëgg am preuve bu doy doy na ci mooy guddi rañaan gi ba mu rañaanee fépp fu mu jaar ci ci ci fu mu jaar ci ci ci asamaan yi da gis malaaka yëpp dañ koy teeru dañuy dañuy gis malaaka yëpp dañuy kontaan ci ñëw gi nga xamante ne moom la ñëw ñuy laaj sey Seydina Jibril alayhi salaam buñ euh, ndax ndax ndax ki nga àndal ndax mu kën ki nga àndal ku mu maanaam ngir ya ngir ngir rëy gi mu rëy ci seen bët ndax ne est-ce que dëgg-dëgg mais vraiment yónni nañ ko vraiment yónni nañ ko pour mu ñëw fii maanaam vraiment yabal nañ ko pour mu ñëw maanaam ngir bëgg gi ñu bëgg ci le fait que mu war a ñëw dugg si ci ñoom mu war a ñëw ñu ñu ñu gis jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa loolu moom mooy vraiment borom place bu rëy la foofu loolu la mooy wane ne maanaam ki nga xam ne maanaam ñoom seen teraanga gi gën a màgg ka ñu am moom mooy teraanga ak le fait que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo seet leen le fait ñu gis jëmmam ju tedd ji sallallahu alayhi wa sallam fekk ñoom ñu ngi ci asamaan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ci suuf si. le fait que ñuy xam ne kii seen sang di sang mboolem mbindee fi mi ngi ñëw ñu ngi koy euh, woo nañ ko tey ngir mu te te ngir mu euh, euh, ngir mu ñëw gane si leen loolu nekk teraanga gu rëy rëy rëy ci ñoom loolu moom moo tax teraanga gi gën a rëy gi ñu am malaaka yi teraanga gi asamaan mës a am bi ci gën a màgg mooy le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg fa tànkam ni ki noonu mboolem bërëb yi ba ca arash teraanga gën a rëy gi ñu am mooy la fa yent bi sallallahu alayhi wasallam teg tànkam ci jëmmam ji nga xamante ne mooy jëmm ju tedd ji nga xamante ne moom la ñu rob biir Madina loolu day firndeel li nga xam ne moom lañu ñu waxoon sànq ne bërëb bi nga xamante ne mooy bi gën a mag ci bërëb yi bi gën ci mboolem jamono yi ci mboolem bërëb yi ci mbooleem lu yàlla bind moom mooy place boobu nga xamante ne foofu la nekk ca madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaam ci néegu sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha te lañu fàtte woon a wax ci ngëneelu sayyidati Aisha radiyallahu anha mooy le fait que ci néegam non seulement moom fa lañ far waaye ñaari ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñaari wazir yent bi sallallahu alayhi di ñaari euh, euh, ministre yu mag yi kàngamam yu rëy yi muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu anhu ñoom ñaar foofa lañ leen rob ci wetu yent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp day wane maanaam gëneel gu mag gi nga xamante ne moom la Sayyidatu Aisha am radiyallahu anha waaye day wane bërëb boobu gëneel gu mag gi nga xamante ne moom la euh, te boo xoolee mu doon mën a mu taan sàmma daani daani foofa ba pare nekk li mujjee wax te moom mooy euh, li gën a kawe mooy ne amiin la. moo tax euh, incarné tour boobu mooy muhayminu maanaam al mu'minu ak muhayminu ñoom ñaar ñëpp la nga boole leen incarné moom moo la dala yéegi ci maqaama bu kawe boobu mais loolu akka akka akka jafe ci euh, incarné ko dëgg dëgg dëgg te kenn mënu ko incarné dëgg dëgg dëgg lu dul nga nekk nit koo xam ne da wóor waaye tamit nga yor jikko yi nga xamante ne moom la ñu waxoon yépp ci bi ñu tollee ci mu'minu ak ci jotaay bi weesu ci bi ñuy wax ci mu muhayminu ci màggaayu maanaam jikko yu rafet yooyu ak ni nga xamante ne noonu lañ ko war a incarner ba nga xamante ne képp koo xamante ne incarner incarner na ko maanaam lu mu tuuti tuuti tuuti borom bi subhaanahu wa ta'ala daf lay defal bu yéeg ci maqaama da nga yéeg yéegin bu gaaw te yi ci gën a ràññeeku mooy gëm gi ngay gëm borom subhaanahu wa doo ko boole kenn bëgg bi ngay sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy dëggu ci yow euh, euh, wóolu gi ngay wóolu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci sa mboole mbir yu nëbbu yi ak ci yu feeñ yi ak le fait nga nekk koo xamante ne dangay ngay nekk koo xam ne da wóor ci biir wóor ci biti wóor sa diggante ak borom bi subhaanahu wa ta'ala wóor sa diggante ak mbindeef fi ba pare euh, nga nekk tamit koo xamante ne da ngay da ngay da ngay da ngay jàppee mboolem jullit ñi. comme say mbokk yoo xamante ne vraiment doo am benn ñagg-ñagg bu dox seen diggante doo am dara loo xamante ne moom moo nekk seen si sa xol lu lu lu lu lu lu jëm ci ñoom ci lu ñaaw te jikko jooju dafa mel ni jamono ji dafa mel ni jikko jooju daa impossible ci nit ñi ànd ak ne subhaanallah aka waroon a mën a yomb ngir ne nit ñi ñoo bokk yàlla ñoo bokk yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk alquranul karim ñoo bokk xibla bi ñoo bokk lépp waaye malgré loolu yëpp euh, euh, da ngay gis nit ñi dañoo seen xol dafa dafa dafa dafa dafa taq rip ak ay kiiraay dafa tilim ak ay euh, ay ay bànneex yoo xamante ne maanaam ak ay ay ay ay passion dañoo passionné en fait nit ñi nit ñi dañoo passionné ci yoo xamante ne yu ñàkk fayda la yoo xamante ne taxuñu ko am solo yoo xamante ne moom moo leen di tax ba maanaam incarnation bu jaadu bi nga xam ne moom moo war ci maanaam maxaama yi maanaam ci euh, tur yi mooy al mu'minu ak al duñ ko mën a am te pourtant subhanallah il suffisait que rek ñu setal seen xol ci bañ a am xaaj ak seen bu ñuy def ci diggante nit ñi xam ni ñëpp ay jaamu yàlla lañ te borom bi moo leen bind rawatina li nga xamante ne moom bokk na ci yi gën a jafe moom mooy euh, boot di compter xeet maanaam boot di xeet moom bokk na ci li nga xamante ne dafa mel ne nit ñi dañ leen ko mooñaale ba pare ne leen force par force mënoo leen cee dañ boot di compter xeet nag mooy racisme euh, maanaam mooy mooy ne euh, mënuñoo mënuñoo concevoir rek nit parce que nit la maanaam faw bu ñu concevoir nit dañuy li ñuy njëkk a gis ci moom duñ gis ni kii nit la mais li ñuy njëkk a gis ci moom mooy euh, ban der la yor ban làkk lay làkk ban réew la cosaanoo maanaam loolu la njëkk a gis ci moom alors que mënoon nañoo gis ci moom rek ne kii de ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam la la jóge maanaam yenent maam aadama alayhi salaam yenent bu màgg boobu sayyidna Nuh alayhi salaam yenent bu màgg boobu mooy maamam maanaam gis kii de jëmm ji mu yor mooy jëm ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi yoroon yàlla defal na ko teraanga gu tool ni mu am jëmm ji nga xamante ne mooy jëmm moom Aadama alayhi salaam cosaanoo ci moom waaye yor jëmm ki nga xam ne mooy gën di mbindeef sallallahu alayhi wasallam mel na ma maanaam au lieu ñu mën a gis loolu rek déedéet ah borom bi subhaanahu wa ta'ala daf leen a dugal ci benn xam nga borom bi dafa dafa dafa moo moo ko defan ah, kiiraay la def dafa jël benn àdduna bu mu tuddee. Euh, bu ñu tuddee aalamu sibra euh, mooy àdduna euh, coloré maanaam maanaam cuub cuub ñu cuub xam ngeen cuub teinture waaw kay àdduna boobu la jël dóor ko ci suñu kaw àdduna bi mu nekk suñu diggante ak ñu mën a euh, yegsi ci moom maanaam voile bi gën a mag mooy voile boobu Iblis voile boobu moo ko daloon moo tax moom bi mu gisee moom Adama alayhi salaam dafa ne ànd ak li muy nekk aarif lépp Iblis xam nga xam na xam na xam na yàlla xam na euh, euh, secret yu bare bare xam na nañuy def ba jaar ci yoonu yàlla nan la ñuy def ba xam na ko. xam na ni ñuy ni ñuy def ba ku ku jaar ci yoonu yàlla sax nan nga ko yàqalee yooyu yëpp xam na ko d'ailleurs loolu la wax ne dana ko def mais. Euh, Iblis xam na xam na nañuy jëmbate sax yu bon ci xolu nit yi Iblis yëpp xam na ko Iblis xam-xam yi gën a kawe yëpp xam am na ko am na leen ci wàllu yàlla mais Iblis dafa am benn kiiraay bu ko yàlla teg boo xamante ne kiiraay boobu moom moo tax euh, mënuta mooy mooy mooy àdduna boobu nga xam ne bokk na ci gën moo tax àdduna boobu bokk euh, kiiraay boobu bokk na ci gën a naqaree bët moo tax Iblis bët ko loolu tax Iblis bëtt ko bëtt ko maanaam au lieu mu gis ne rek borom bi moo ko jox ndigal te kii mu jàkkaar lool mbindeefu yàlla la borom subhaanahu wa moo def ci moom la muy def ci moom moom gisul loola moom li mu gis mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy couleur boobu boroom bi teg ci kawam maanaam teinture googu moom moom loolu la gis ne lan ban lañ ko defaree man ñu bindee ma tàkk-tàkk eh bien alors maanaam loolu la gis ci moom te pourtant mënoon na gis rek ci moom ne kii jaamu yàlla la loolu gënu woon yomb na gis ci ne rek borom subhaanahu wa def na ci moom secret bu tax neen na naa ko naa sujjóot ci kanamam waaye na wala ma wàcc sama bopp ci kanamam déedéet moo tax loolu fii couleur loolu noonu couleur couleur moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala daal daal ne daal ne moom nag am na ta ñu mu tànn ba couleur boobu noonu ba mu ko jëlee dindi ko. daf ko dindi ci ñoom mais dafa def beneen couleur mu tuddee ko sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun loolu mooy couleur bi yàlla coloré nit ñi maanaam mooy lan mooy ngëm mooy mooy bi ñuy incarné tur yi mu'min ak muhaymin ak maanaam assalaamu mu'minu ak muhaymin ñett yooyu maanaam mooy le fait sax loolu ki ko am moo tax mu ne wa nahnu lahu abidun ñun de jàmm yàlla rek la ñuy jàmm mooy cuub maanaam borom bi dafa def leen a cuubee loo xamante ne day tax ba nga xamante ne ñoom ku ñu gis ci cuub boobu lañ koy gisee mooy lan mooy euh, ni kii maanaam nit la ne man maanaam dootu dañuy dindi li ci des yépp ay làkk bii lay làkk yooyu yépp yàlla xam nga mënoon na def ñun ñépp ñuy làkk même làkk bi mënoon na def ñun ñépp ñu yor même deret bi mënoon na def ñun ñépp ñu am loolu yàlla mënoon na ko def ñu yor même der bi ñu ñu ñu yor même même même culture bi mm-hmm. mais borom bi deful loolu. daf daf daf ñoo cuubee ay làng yu wuute cuubee ñu ay euh, euh, euh, ay ay ay ay ay ay askan yu wuute cuubee ñu ay der yu wuute cuubee ñu lépp léegi nag mu bëgg nag ñun nag ñu cuuboo cuuba moom mooy sibghatallaahi cuub boobu nga xam ne yàlla moom boppam la ko tudde maanaam mooy teinture boobu coloration boobu yàlla defal boppam te moom mooy ngëm goo xamante ne day mat sëpp ba nga xamante ne koo gis danga koy bëgg ngir yàlla danga koy bëgg danga koy da koy teg fa ko war a teg maanaam jàppe ko rek sa mbokk ni kii jullit la ne man même bu dee nit ku bon la ah, ndax jullit tekkiwul maanaam nit kuy def lu bon la laa bëgg a wax maanaam ndax jullit tekkiwul ne rek doo def bàkkaar de man ngay def bàkkaar da ngay def lu lu loolu di nga def bàkkaar di nga di am ay njuumte waaye njuumte yooyu du ñu la génne ci le fait nga nekk jullit kon nag ñu leen bëgg leen ngir loola loolu moom mooy cuub googu tuub googu nag ku ko yàlla defal defal na la lu gën a màgg te loolu moom moo ñu incarné tur bi mm. loolu moo leen loolu nag nit ki bu xësee ba moo tax gis nga nit ki bu xësee ba am jikko boobu nga xam ne xol amul benn ñagg-ñagg lu bon lu muy xalaatal kenn ku dul kenn maanaam amul amul lool amul rancœur amul haine mm. amul amul amul amul xeetu boo di konti xeet yooyu amul dara ci loolu day bëgg nit ki rek ngir yàlla kese bu xësee ba yegg foofu rek ah affaire am baax na li li ko desee yegg bareetul li li ko desee maanaam li ci des yëpp mooy lu lu jot yomb la lu jot yomb rekk ko dese moo tax ñi màgg ñi ñuy faral di tudd bu leen yaakaar ne lañu rawee nit ñi moom mooy julli gu bari woor gu bari déedéet comme li yent bi waxoon saa sa Seydina Abubakar rek radiyallahu anhu la mu leen rawee mooy lu nekk ci xolam la te loolu mooy jikko jooju la ak wóolu ngay wóolu borom mooy incarnation wu tur yi